moom lañ la doon wax léegi te loolu nañ ko gis léegi nii muy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi euh, mu ko ci musnad abdullah ibnu umar voilà muy salim moo ko jële ci baayam riwaay la boo xam ne euh, ñacca càllale bi dëgër na parce que dane hadathana ahmad imam ahmad ibn hanbal mu ne nettali nañu suñu sëriñ ahmad ibn abdul malik muy ahmad ibn abdul malik waqid abu yahya ñi abu sa'id al harrani rahimahullah génn àddina deux cent vingt et nekkoon siqa comme li imaam al-Hafiz Hajar wax ne am na ñu wax ci moom lu noonu di ko jam waaye ñooñu amul benn preuve tukullu tukulluma fiihi bila hujja amul benn lay li ñuy wax loolu mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Salama nekk ñu nett mooy Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Bahili mawla Abu Abdillah al-Harrani yu nekkoon siqa génn àddina cent quatre-vingt-onze am na wute rahmatullah alayhi an Muhammad ibn Ishaq mu jële ci Muhammad ibn Isaaq ibn Yasaar ibn Xayaar muy borom siira bi génn àddina vers les années quatre-vingt génn àddina cent quarante-quatre euh, muy borom siira bi mooy sëriñu waa ahlul maghaazi ne woon koo xamante ne nii euh, mudallis la woon nag mooy da doon nëpp nëppal léeg loolu moo tax hadis euh, bi ñenn ñi naan wérul ne ne ibn Isaaq parce que dane an Muhammad ibn Talha mu jële ci Muhammad ibn Talha ibn Yazid ibn Rukana ibn abdi yazid ibn al-Muttalib ibn abdi manaf al-Qurashiyu al-Muttalibiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent six an Salim moom moo ko jëlee ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Umar ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Ubaydillah al-Qurashi al-Adawiyu rahimahullah génn àddina cent cinquante Salim an ibn Umar mu jëlee ko ci baayam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza Abu Abdirrahman génn àddina la 73 ñi ne 74 wallahu taala alam kon euh, euh, léegi euh, tadlisu ibnu abba kii bi mooy nu mu tudd ibnu ibnu Ishaq bi dañ naan loolu dàqu na parce que hadis mooy parce que hadis bi cosaanam ci Sahihayni la nekk voilà mooy hadis bi képp moom lañ la wax léegi ne la imaamul Bukhari ak imaam Muslim dañoo koo soloo voilà moom dañ koo solo ki tiwaab ki imaamul Buxaari kitaabul jihaad wa siyar baabu qitaalil yahuud mooy xadiis bi comme du Seydina Abu Hurayra bi comme niñ la ko waxe léegi ne la du Seydina Abu Hurayra kese moo ko solo waaw kon loolu te ngi ci Sahih imaam Muslim ñoom euh, kon loolu imaamu Tirmidhi daal dina koy handi kon loolu solo la te euh, boobu jaar ci Salim imaam euh, at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom indi ko ci beneen yoon xam nga bii ci Salim la jaar mais ci ñoom Ibn Ishaq bi damoom dane ahdathana Abd ibn Humayd mu ibn Nasr al-Kisi Abu Muhammad kenn dootu ko laaj yéen naa ne deux cent quarante neuf qala haddathana Abd ar-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi' moom it kenn du ko laaj as-San'ani borom Musannaf génn na deux cent onze qala akhbarana Ma'mar mu nekk ñu xabaare kunu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa génn àdduna l'an cent cinquante rahmatullah alayhi Zuhri gis nañ ko cinquante Salim bi Zuhri moo ko jëlee ci Salim an ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tuqaatilukum al-yahuud fatusallatuna alayhim hatta yaqula al-hajar ya muslim hadha yahudi hadha al-yahudi wara'i faqtul waaw wax la ne hadis ibn bu imam Ahmad bi loolu dëgër na voilà waaw léegi mooy parce que tadlisu imam ibn Ishaq boobu gaañul dara parce que hadith bi am na ñeneen ñoo xam ne ñu ko solo la léegi nag foofu suuf ko bu imam ibn Ishaq bi moo gën a gudd rahimahullah fii nii Salim mu jële ci baayam ibn Umar mu radiyallahu anil jami' annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi as-sabakhati bi marri qana voilà mu ne yanzilu dina wàcc ad dajaalu al-masiihu fii haadihi sabaxa gis nga moo tax ma ne la xadiis yi ñu génn bii weesu xadiis yu bari yooyu di wax ci dajjaal te ñu jeexaloon mujj bi moom bii dañu am lëkkaale dañu am li nga xamante ne mooy mooy lëkkaale dañu am lëkkaale bu bu mag alhamdulilah day génn fii haadihi sabaxa mooy ci biti Medina foofu foofu ñu la ne daa ama xo daa xaw xoromu ah. ci suuf soosu bi marri qanaa qanaa benn xur la bu nekk foofee medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne fa yakunu akthara man yaxruju ilayhi nisaa Allah lii lañ loon wax ne léegi ëpp ñuy topp dajjaal mooy yahuud yi jigéen ñi moo taxoon ma ne la boo gisee le féminisme ambiant gu yiis gi nga xamante ne moo xew waaw loolu moom la dara jaaxal xamal ne sawaay loolu lépp ay signe précurseur la ci ñëwug dajjaal ak ni nga xamante ne noonu lañuy fuuye ci kaw nit ñi mu ne fa yakunu mu nekk aksara man yaxruju ilayhi ñi ëpp ñuy dem ci dajjaal toog ak moom too toog ak moom ànd ak euh, euh, ànd ak moom mooy jigéen ñi hatta ba ni nga xamante ne nii eh, eh, ba ni nga xamante ni inna rajula di nga gis nit waaw la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilayhi allahu akbar mu ne jigéen ñi mais ni ñuy ànd ak dajjaal day day day day day day day day day day day extraordinaire ba li nga xam ne nit nit di nga gis benn góor boo xam ne ki nga xam ne mooy soxnaam hein wala xamiimam mu nekk jege ñaaleem waaw bu jigéen da koy jël <laughs> euh, ak ak yaayam hatta yaayam sax wabnatihi ak doomam bu jigéen wa uxti ak seeram wa ammatihi ak bayti ak bàjjanam fa yusiquha ku nekk ci ñoom bu tëj lëf sëb néeg wala fa nga xam ne kenn du génn waaw yeew leen foofule ribaatam ak yeew ak tëj goo xamante ne ñii duñu génn way <laughs> parce que lu tax maxaafata ndax ragal an taxruja ilayhi mu génn ñoom kenn ci ñoom génn ànd ak dajjal waaw tellement mooy à la te yàlla bu ñu waxalee yàlla xam ne ñi mode bi gina ñi gina nekk à merci de la mode ce sont les femmes waaw bari na ñu mel ni ñoom mais ñoom niñ ci aaye góor ñu bari raw leen jegewuñ leen seet ci we waaw moo tax yu bees yépp mooy dee rek nga gis il suffit kenn dee leen nga jékki mu nekk à ñu ne à la mode ñépp changé nañuy def ñoom ñépp presque waaw hatta ñi nga xam ne dañu naan ci ci ñub lañ nekk sax léeg-léeg nga gis mode bi daal di leen këf waaw ñu nekk ci waaw góor gi day am ay soxnaam ay yaayam hatta yooyu buy génn da di day tëj loo xam ne du leen may ñoom ñu mën a génn waaw loolu la ñaan tëj tëj du ay ay ay waaw takk yeew waaye tëj ngir lan waxaafata waaw waaw tëj fépp fuñ mën a jaar ngir génn lu tax maxaafata an taxruja ilay ndax ragal kenn ci ñoom ñi génn dem ànd ak dajjaal comme ni ko mboroo seen moroomu jigéen ñi di def Allahu akbar mu ne summa ginnaaw gi nag yusallatu allahu almuslimiina alayhi ginnaaw gi nag boroom bi daal di sëmbërtël xërtël julli ñi ci kaw dajjaal fa yaqtuluunahu ñu daal di xarek moom léegi nag est-ce que ndax lii da ne ci biti Medina lool est-ce que léegi foofu mooy ci biti nii day wan ne foofu Medina la kon waaye mooy kon du foofu kese lay am ndax après dajjaal day continuer yoonam jëm Jérusalem waaw ba fa nga xam ne fa lay alkoo ci loxoy Seydina eh, Isa ibn Maryam alayhim asalatu wassalam fa yaqtuluunahu ñu daal di koy faat wa yaqtuluuna shi'ata kan mooy faat dajjal sayyidina Isa ndax mooy ànd ak moom mooy nekk le chef bi nga xam ne mooy euh, jiite xare bi même bu dee ne buñ ne ko jiiteel mu ne ah ci wàllu jullit yooyu mu ne seen imam mu ngi seen biir voilà fa yaqtuluuna wu ñu daal di koy faat waaye naa Isa moo koy rey alayhi salaatu wasalaam wa yaqtuluuna shi'ata ñu rey ñi nga xam ne ñooy ay àndandoom mooy yahuud yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom guerre bu métti lay doon waaw la hatta mais fi ñu koy raye mooy li euh, imaam An-Nawawi wax mooy fële comme niñ ko gisoon ci xadiis yële ci baabu luddu ci fële ci Sham bilaadu baytul maqdis foofu fële lañ koy faate ci portu luddu waaw foofu nag la xare ba diggante jullit ñi yéeféer yi di gën a ak ak yahu euh, dajjaal ak ci mbokkam yahuud yi ñu ànd ak ñoom ci ñu bon ñi di gin a tare ba hatta euh, innal yahudiya ba ni nga xam ne mooy yahuud bi la yaxtabiyu day taq day laqatu taxta shajarati ci ginnaawu garab <laughs> ci ronu garab daal di laqatu awil xajar wala xeer fa yaqulul xajar xeer wi naan aw shajar wala awil shajaratu wala garab gi lil muslim ñeel jullit bi hada yahudiyun tahti faqtul ab yahudi bu bona ngi suuf ci sama suuf di laqatu aywa ñëwal nga daal di koy faat kon nag mu ngi noonee kon lii yëpp day wane lan ke hadis bi bu ne la taqumu saa hatta yuqatila almuslimuna alyahud loolu mooy jamono jooju la mooy jamono ji nga xam ne sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam mooy ñëw war a liquider Dajjal ba pare nag ña ànd ak moom moom muy daw di ñu défendre di xare jullit ñi ñu daal di leen faat waaw wal iyaazu billah ci la lii di xewe waaw moo tax imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa ala hadha fal muraadu bi qitaali al-yahuudi wuquu zaalika idaa xaraja ad-Dajjaal wa nazala Isa sallallahu alayhi wa sallam waaw mu nekk ne kama waqa sarihan fi hadith abi umama mu ne te lii leer na mu ne kon lii ci la xam ne kon jamono ji yeneen saa salaam naan di ngeen xareeg yahud yéen jullit ñi dinañ xareeg yahud yi loolu ku jàpp ne mooy ba ba lii di xew ba garab gi di ko yoole ak xeer ak roche ba mu kii wala kër ga nga xam ne mur euh, kër ga ñu defar mu laqatu ca gannaaw mur bi di wax naan gaa yi é ñëw leen ab yahud yi ngi ci sama gannaaw pantre bi am na ku dugg fii ak yooyu loolu xam nga ne du léegi moo tax mu ne loolu dañuy xam ne kon loolu mu ngi xew bu dajjaal génnee ba ànd ak gaa yi ak Seydina Isa ibn Maryam ñu war koo faat alayhim salaatu wassalaam mu ne te loolu nim comme ni nga xam ne noonu la rote feeñ ci lu leer ci hadith Seydina Abu Umaama radiyallahu ta'ala anhu fi qissati xuruji dajjaal wa nuzuli Isa mu ne ci doon nettali jële ci yeneen tibay saa saam génnu dajjaal ak wàcc bi nga xam ne moom la Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam di wàcc jóge asamaan mu ne wa fii nekk na foofee mu ne waraa ad dajjaal sab'una alf yahuudi ji kulluhum zu sayfin muhalla la <laughs> mu ne dajjaal euh, ci ginnaaw buy ñëw armée mooy ñi ko gën a jege mais sinon ëpp la nañ ñii waaw mooy dajjaal ñi koy ànd ñoo bari waaw gisoon nañ yonent bi alayhi salaatu ne woon dajjaal dina ànd ak dajjaal sawaay sab'una alf waaw ci yahuud yi alayhimu tayaalisa <laughs> wax yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ xadiis boobu mu ne dina génn yatba'u dajjaal min yahuudi asbahaan sab'una alfan alayhimu tayaalisa waaw dina ànd ak dajjaal nekk ay sujet bi liggéeyal ndax ñoom xam nañ ne ñoo bokku mbir mbiru dajjaal ni muy gën a doxe seen mbir di dox soixante-dix mille waaw ci yahuudu ispahan yi euh, ci yahuudu nga xamante ne nii alfan sabuna alfan ah alayhimu toyaalisa ñu sol seen yooyee nga xam ne mooy ci toyaalisa yi gisoon nañ ko léegi loolu la naan kii al imaam abu euh, sayyidina abu umama al bahili radiyallahu anhu moom hadis boobu dane yeneen saa salaam dana ci ginnaaw dajjal mooy ses soldats yi koy entouré daan ak moom sab'una alf soixante-dix mille yahuud yi al yahuud lañ kulluhum du sayfin muhalla ku ci nekk yaa ngi armé wu jusqu'aux dents seeni jaasi la ñuy yor armé wu tekki waaw mu ne fa yudriku Isa eh, inda baabi Ludd fa yaqtuluhu wa yanhazimu al yahuud waaw mu ne Seydina Isa dab ko moom euh, gisoon nañ xadiis Seydina Nawaas bi mu ne bu ñëwee Seydina Isa fa yatlubuhu da koy chercher di ko seet ci dëkk bi <laughs> ci kaw suuf ba di muy dajeeg moom fële ca baabu luddu voilà léegi moom la say euh, xadiis Seydina Abu Umaama bi di wax ne Seydina Isa radiyallahu anhu daal di dab dajjal waaw fi nga xam ne mooy baabu ludd foofu la ñu la waxoon fa yaqtula mu daal di koy faat wa yanhazimul yahud yahud yi daal di defee waaw mbokkam yi ñu ray leen bu ñu gisee seen chef faat nañu ko eh, eh. xam ne jeex nañu acculer leen fala yabqa shay'un du des dara mimma yatawaara bihi yahudiyyin illa an taqallahu dhalika shay mu ne amul dara moo taxoon ma ne la bu nee xajar ak sajar du lool kese moo tax ma ne la kër yéeg ak kii yéeg fépp fuñ làqatu lépp mu ne du des dara dara dara mimma yatawaara loo xam ne dina ci laqatoo daw làqoo di ci nëbbatu yahudiyyin ab yahud bu keroogee illaa lulul an taqallahu dhalika shay borom bi la doon wax loo bu keroogee mooy wax loo yële te yawmal qiyaam gisoon nañ eh, borom bi nee na keroog buy bu bu bu cër di seedeel yéeféer bi contre moom eh, danaan eh, waaye yow <laughs> lan moo tax li ma shahidtum alayna waaye yéen fañ suñu cër yi lu tax ngeen di seede contre ñu ñu ne antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay waaw ki ñu wax loo mooy yàlla mi wax loo lépp kon ñu xam ne lépp ñu wax sauf ban langage ak seen langage lan la loolu du ñëpp ci accéder waaye bii nag borom bi da koy jox langage bi nga xam ne ñun nit ñi moom lañuy xam waaw mu ne amul dara loo xam ne ab yahud dina fa laqatu moo xam ci ginnaaw ab ab ab ab bu dee oto dina exister leneen ak lu mu nekk lu mu laqatu hmm? lu dul ne ak lu mu man di doon rek loolee borom bi dina ko wax loo fa qaala waa affaire boobee ne yaa abdallah yow jaamub yàlla bi lil muslim di wax jullit bi hada yahudiyun kii ab yahuda ngii fa ta'ala dikkal faqtulhu nga faat ko illa al gharqad fa innaha shajar min shajarihim bam des gharqad ndax lool ci seen garab yi la bokk waaw mu ne lii akhrajahu ibnu maaja mutawwala hadis abu sayna abu umaama bi al imam ibnu maaja al qazwini rahmatullah alayhi moo ko solo ci lu gudd a gudd waaw mu ne wa asluhu cosaanam inda abi daawuda mu ngi sunan al imam abu daawud as-sijistaani voilà rahmatullah ala al-jamii mu ne wa nahwu hadis bu mel ni min hadisi samura inda ahmad bi isnaadin hasan sayyidina samura ibnu jundub tamit soloo na ko mu ngi ci musnad imam ahmad ci càllale boo xam ne bu baax la mu ne wa axrajahu ibnu manda fi kitaab al-iimaan min hadisi hudayfa bi isnaadin sahiih mu ne imam ibnu manda tamit soloo na lu mel nii hadis mel nii jële ko ci Euh, euh, ci kitaab al iman téere boobu al iman jële ko ci xadiisu Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ne ci càllale boo xam ne sàll càllale ba wér na mu ne léegi mu ne léegi kon lii di wane ne kon bi xadiis yu bari yi nga xam ne nañ lu mel nii te ne lii mooy xewi kon Seydina Abu Hurayra gis nañ ko Seydina Ibnu Umar Seydina Abu Umaama ñoom ñii nga xamante ne ñooy Seydina Xudayfa radiyallahu anil jamii Euh, euh, ñoom ñëpp di ñu xamal que ne yonente bi saa saam jàngal leen lii daal di leen xamal lii que ne mujjug yahuud yi bu keroog yee ñoog dajjal mi seen chef mooy ñu faat leen ba lépp loo xamante ne ab yahuud yi keroog lorsqu'ils seront acculés ah yal na leen yàlla def ñu acculer leen fu ñu man di féete amin ñooñu boroom di ne leen wax loo njëf yi ñu daal di wax ak ñoom ne leen ab yahuudee ngi yéen jullit yi ñëwal nga daal di koy faat voilà ñëwal nga daal di koy faat kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam al imam al hafiz ibn hajar euh, mu tekki yeneen jàngat mu ne wa fil hadith zuhurul ayati qurba qurba qiyam as-sa'ati min kalam al-jamad min shajara min shajara wa hajar wala waaw mu ne wa zahiru anna dhalika yantiqu haqiqa waaw waaw wa yahtamilu al-majaaz bi an yakuna al-muraad annahum laa yufiiduhum al-ixtibaar wal awwalu awlaa mu ne xadiis bi dañ ciy jànge ke li nga xam ne mooy feeñu aaya yi waaw ay xar baax yu bari wax nañ la jamonoy dajjaal day bari xar baax yoo xam ne boroom bi ci maanuteem la koy seetaan mu jaar ci moom waaw ngir mu natt ku ko soob ci jaam yi ah, ñettu jaam yi ngir xool exactement eh, ci loo xam ne xamoon na ko bu njëkk avant loolu waaye wane ñi nga xam ne ñoo dëggu ak ñi nga xam ne dëggu ñi ay julli dëgg-dëgg ak ñi koy doon doon la ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak waa mbon bu ko defee waa mbon leer naññ féete fële ak dajaal waa baax féete na leeg sayna Isa ibn Maryam alayhim asalatu wassalaam mooy bokk na ci man xar baax yooyee mooy waxloo gi nga xam ne moom la borom bi di waxloo jamaadaat yi nga xam ne amuñu ruux amuñu xamewuñ leen wax comme xeer yi garab yi ak yu mel noonu gis nga hadith naa abu abu umama bi nee na lépp rek amul dara dara dara yoo xamante ne ab yahud dina ci laqatu euh, lu dul ne bu keroogee dina wax ne yow jullit bi ñëwal daal di yahud yi ngi sama gannaaw kaay faat ko kon nag mu ngi noonu mooy wi ay xar baax yoo xam ne yu doy waar yoo xam ne borom bi da koy feeñal keroog bu saa di jege comme waxu yi nga xamante ne euh, ay xeer ay garab ay leneen ak leneen. muy wax wax ju leer mu ne nag li feeñ mooy ne lii wax ju leer la mooy e, e, wax jii muy wax wax du wax mooy réalité ah. mu ne waaye yenu na tamit mu nekk majaas mooy loo xam ne e, mooy sens figuré la mooy que ne mooy wax boobu liñ ci jublu que bu mu làqatu rek danaan yow jullit bi kaay rey kaay ju yëpp yahuuda gi sama gannaaw kaay rey ko que ne loolu liñ ci jublu mooy ne du leen jariñ ak laqatu fu ñu man di laqatu yi dinañ leen fa fekk daal di leen faat bu keroogee waaye nag mu ne bu njëkk bi mooy wax wax gii la loolu moo gën a yeey te loolu mooy dëgg voilà yeneen saa sam waxam daa leer nañ waaw ki nga xamante ne fa yantaqu fa yantiqu fa ya summa yaqulu al hajar waaw ay shajar yaa muslimu loolu dafa leer nañ hada yahudiyun waraa'i faqtulhu loolu mooy wax ji wax ju leer nañ ak ci xaraf yu leer nañ jullit bi du naab naable du naab table que ne la wax voilà waaw ñun nag bu ñuy gëm euh, euh, euh, gëmuñu wax yonent bi saa saam parce que ñoom léegi lii xew na voilà gaa yi ngi wax lu ay robot lool lool du robot lii wax du robot garab mooy wax xeer mooy wax. ah nga léeg-léeg daal di kii créer benn kii la loolu yépp waxi caaxaan la ñun gëmuñu yooyu parce yooyu xew na waaw waaw li ñu leer garab yi dinañu wax xeer yi dina ñu wax lépp loo xamante ne ak yahut bu yées dina ci mën a laqatu ngir rëcc bu keroogee dina wax ba daal di ñu daal di koy dénicher daal di koy toroxal comme niñ toroxale maamam di dajjaal mi nga xam ne moom la doon topp te Seydina Isa daal di koy faat wal iyaazu billah alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne wa fiihi hadis bi dañ ciy jàng an al islaam yabqa ila yawm al qiyaama kene l'islam day xew ba yawm al qiyaama di taxaw loolu moom daa leer <laughs> waaw le fait que ne saasam bi wax ne la taqumu saa hatta te lii gis nañ ne mooy dernier signe bokk na ci dernier signe yi nga xamante ne gisoon nañ ko ni nga xam ne ngelaw li ci lay ñëwee faat jullit ñi ginnaaw bu dajjaal jógee fii ah ñoom gog o yi ñëw tamit ñoom ñu tegu ci ba ni ñuy kiiweeg yooyu dund gu neex gi ñuy nekk ak ni ngelaw li borom bi di ko yónni mu faat képp kuy jullit léegi ñu bon ñi rekk des fi yatahaarajuuna taha tahaarujul xumur di nekk di sëy seen biir comme li nga xamante ne nii noonu la mbaam yeeg ak ak ak ak njaay àll yi di sëy seen biir mu ne ci seen kaw la saa di taxawe waaw waaw la ci seen kaw la saabi taxawe loolu lépp kon ñu xam ci ne loolu lislaam moom dafay def ila yawmiddin waaw <laughs> moo tax gaa yi seen problème jeexagut waaw gaa yi xeex lislaam nga xam ne seen lépp bu ñu xëyee waaw saa bu ñu xëyee jàpp nañ ne daal loolu moo leen di may ay voix ndax ñi ñi ñu jiite dañoo wéradi jàpp nañ ne voilà fu ñu kii l'islamophobie ambiant waaw waaw saaga ku bëgg bu jàpp pon ci mbël daal ñëw wax julli ñu la neex saaga lu la neex def lu la neex daal di jàll ñu fan la wala nga ay kii taxaw di taxawaalu waaw ñu jàpp ne loolu voilà c'est ça xamuñ ne loolu sa waay sa yablughu hadha ad-din ma balagha al-laylu wan-nahar la saa saa waxoon ne gis nga diine ji muy l'islam dina àgg fépp fu guddeeg bëccëg am fépp fu guddeeg bëccëg am hadis sayna Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari yonent ñu ne ma ne gis nga diine jii dina àgg fépp foo xamante ne nii eh, eh, eh, mooy tànk dina fa tegu ak ak benn guddeeg bëccëg benn maa balagal xufu wal xaafir fépp foo xam ne kawas te loolu mooy tànku nit fu muy tegu ak fépp foo xamante ne nii mooy euh, sabu bu fas mooy tànku fas euh, fu mu tegu rek ak yi ñoomin mbaam ak yooyu foofu noonu diine ji dina fa moo tax ñoom peine perdue la fu ñuy gën a xeexe l'islam di gën a avancé loi bu ñu dugal mel ni mbir yi daa gën a cuq yëf yi mbir yi gën a jëm kaw waaw ndax loolu mooy wa'du sadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñoom nag walakin al munafiquna ak yéefér yi ñoom amuñu xam-xam laa yafqahuna xamuñu tous waaw du leen tee dañuy gis ne ils ils ont échoué mais ils reconnaissent que ils ont échoué devant l'islam loolu moom wuu waaw loolu moom jamais képp ku ñoom ci ñoom président bu juum ba xaw a wax lu mel noonu ne noonu foo laisser kii gaa yi tëb sa kaw comme ni nga xam ne noonu la weññi di tëbi ci mango goo xam ne gu ñor la waaw waaw tëq sëqatoo la dal la lu tax ngay wax loolu sa veut dire kii c'est un collabo c'est un nangam nangam lu ne te waa ji daa lucide kese daa xam ne yi ñuy def yépp nañu bañ a sonal suñu bopp te def loo xam ne moo ñuy jariñ ko waaw kanta jàpp politique jàpp politique mooy contre ab ab communauté loolu ça ne sert rien waaw ça rien lu ñu tëb rek daal di leen jallax seen kaw dal seen kaw foog ne loolu mooy lool lool lool defarul dara waaw ah ku ko ci wax ndax si lucidité gaa yi daal di lay saqatoo daal di lay sax saaxee waaw ah wal iyaadu wallahi wal iyaadu billah waaye nag eh, gaa yi bu fi kenn julit xaw toog di xaar gaa yi di la takkal ay loru yee yéeféri non <laughs> loolu mooy yow xamoo wa'du saadiqi sallallahu alayhi wa sallam xamoo li nga xamante ne mooy digg alquran yow loolu da nga da koo xamul waaw da nga koo xamul moo tax da nga koo réere wal iyaadu billah waaye lii mooy li xew noonoo rek ak l'islam kon diine l'islam lii day wane ne l'islam dafiy des ila yawmi saa ila qiyami saa waaw waaw kon mu ngi noonu lii mooy xew waaw bu ko defee da xamante ne moom la borom bi digoon jullit ñi ne yéen la aghlibanna ana wa rusuli mooy xew waaw waat naa kataballah borom bi moo dogal Abdullah ci dogalam mu njëkk ne la aghlibanna waat naa ne maay féete kaw waaw maay noot ana man borom bi wa rusuli ak samay ndaw yi alayhimu salaatu wassalaam waaw lii mooy li nga xam ne mooy dëgg ndax inna allaha qawiyyun aziz waaw mooy ki am kattan ci loolu aziz mooy ki nga xamante ne nii mooy ki tedd voilà boo ko gëmee nag da teraanga ko lu lay defal may la kattan ku yàlla kattanal amoo kàttan ku yàlla teral doo tedd waaw ñu dox bi suul suñu bët yi ci suuf ak yooyoog di sëggëg di nàngam déedéet waaw kon nag loolu lu ama am solo la kon al imaam al xaafiz ibn rahimahullahu taala mu ne kon xadiis bi dañ ciy xame ne l'islam day des waaw waaw ah, day des te tamit dañ ci xame leneen tamit loolu ñu wax ko mooy yahudiya dafay des tamit ba boobu ndax ñoom dajjaal la ñuy xaar waaw ku jàpp ne yahudi yi gaa yi eh, dañ leen di exterminer ñu jeex eh, caaxaankatu eh, Hitler yeeg façon yooyook yooyu yooyu dañuy sonal seen bopp waaw waaw dañuy sonal seen bopp voilà ñu yées lañ nag waaye c'est pas à la méthode de Hitler mu yées mi loolu euh, moom moo gën a yées ñëpp moom tamit <laughs> waaw saa ma yées waaw jàpp di phagocyté ay gonek ay lu ne parce que seen waxi caaxaan yooyu nga xam ne jàpp ay race arien muy te même idée boobu moom la yahuud yi am dañ leen a jekk woon keroog boobu kese waaw moom lañ yor face à nos euh, mbokki palestiniens yi ñoo gën a dàq génocidaire que tout le monde voilà waaw ñoo gën a dàq génocidaire que tout le monde waaye nag c'est que addinaam euh, lañ nekk deux poids deux mesures moo fi am loolu moo am ku constaté gis ko ku constaté wul sax gis ko wal iyaadu wallahi billah kon euh, euh, loolu lépp ay njàngat la yoo xam ne yu am solo la waaw wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab ci ñu ciy jànge tamit euh, min a'lam an-nubuwwa mooy li nga xamante ne mooy mandargaay e, e, nekkub yonent yonent bari saa saam li nga xam ne moo ñuy xabaare yoo xam ne boroomam moo ko xamal yoo xam ne kenn ci mbindeef yi manul woon toog di ko imaginer que ni lii lay demee lu dul loo xam ne xabarum xabaru sama lay doon min rabbil alamin alladi ya'lamu ma zahara wa ma batan borom bi nga xamante ne moo xam li nga xam ne moo feeñ ak li nëbbu alimul ghaybi wa shahada ki nga xam ne moo xam kumpa ak li nga xamante ne moo nëbbu kooku ci kooku la xam-xam yu mel nii mën a tukkee te moo ko xamal yonentam alayhi salaatu wassalaam mu daal dañu koy xamal mu nekk ak dëfal goo xam ne jullit ñi nu mbir mi mën a metti metti wal aqibatu lil muttaqin comme ni boroom bi tabaraka wa wax ne gis nga mujjanteelu mbir yi suuratul qasas mu ne wal aqiba li nga xamante ne mooy mujjanteelu mbir yi lil na voilà boroom bi ñi mu ko euh, euh, defal mooy ñi nga xamante ne mooy way teet yàlla yi waaw ñooñu la ñooñu la borom bi defal loole waaw wallahu taala a'lam bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab kon ci kaw noonu lañ jeexal xadiis bi bii di ñëw insha allahu taala ñu jëlaat beneen ba leegi di wax ci yi nga xam ne euh, mujjug jamono xew-xew ak yoo xamante ne bee nag bu général la mooy jullit ñi ñooy xeex ak yahuudi mu nekk loo am lu rëy lay doon waaw ndax masiixu dajjaal lañ àndal ñoom ñu ànd ak masiixu euh, ñoom masiixu dalaala lañu àndal jullit ñi ànd ak masihul huda voilà ñoom masihu sànkute gi gu réer gi moom lañ àndal jullit ñi ànd ak masihu al huda masih bi nga xam ne mooy gu njub euh, euh, euh, alayhi salatu wassalam bi sayyidina isa alayhi salatu wassalam bii ni ñëw ñu gis loo xam ne nag mooy yeneeni façon fitna yoo xam ne <laughs> c'est nit ñi ci personnel la waaw bu ñépp mel noonu